أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت wa adinat li rabbiha wa huqqat yaa ayyuhal insaanu innaka kaadihun ilaa rabbika kadhan famulaaqiih fa ammaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا innahu kaana fi ahlihi masruura innahu zanna an lan yahuur balaa inna rabbahu kaana bihi basiira falaa uqsimu bishafaq والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق ما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون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 ñu ngi woon ba tey ci kitaabu sujuudil qur'aan wal jaami' saxiix bu amiiril mu'miniin abu abdillahi muhammad ibn ismaa'iil al-buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci li ajji ci baabu maa jaa'a fii sujuudil qur'aani wa sunnatihaa buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci li dikk ci sujuud yi sujuud ci alqur'aan ak yoonal bi nga xam ne moom lañ ko yoonal ñu gisoon ci xadis na Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu muy nettali bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngee sóoratu najm ca Makka mu daal di sujjóot moo xam ne ñëpp dañoo sujjóotu nag moom ba mu des góor goo xamante ne dafa jëloon ab ñëpp xeer wala boog ci suuf mu daal di ci teg jëbi rek ni lii doy na ma naka noonu gisoon nañ ci baabu sajdati tanziru sajda buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci sujjóot bi nga xamante ne moom la ñuy sujjóotal sajj maanaam euh, euh, ci euh, tanzil maanaam mooy alif lam mim tanzil bi nga xam ne mooy as-sajda mooy soo saar boobu di as-sajda te muy ak benn naka noonu wala ba dédé fanweereelu saar ak ñaar naka noonu gisoon nañu tamit li nga xamante ne moom mooy hadis sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne da doon wax naan kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fil jumu'ati fi salati al-fajr alif lam mim tanzil as-sajda wa hal ata 'ala al-insan dañ daan jàng ci bisub ajjuma eh, ci jullik fajar gi alif lam mim tanzil as-sajda maanaam mooy soor saar boobu nga xamante ne moom mooy sooratu sajda te moom mu am sujjóot gi ak tamit baat hal ataa ala al insani mooy haynun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura aaya euh, saar boobu euh, ñaari yooyu la daan jàng ci guddik ak ci guddik ci bisu àjjuma ci suba bi nga xam ne daka daan sujjóotal ci diggan ci biir euh, waxtu woowu gisoon nañ ci baabu sajdati Saad bunt bi nga xam ne moom moo ci sujjóot bi nekk ci suuratu Saad ak wuute yi nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi wuute waxoon nañ ko rahmatullahi alayhim gisoon nañ ci xadis sayyidina abu ah, ma xadis bi sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wax ne saad laysa min azaa'imi sujuud wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yasjudu mu ne saad saad daal bokkul ci maanaam sujuud yi ñu dogu yi nga xamante ne dañ cee war a sujuud waaye gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci sujuud gisoon nañ ci baabu sajdati najm bunt bi nga xam ne mooy wax ci sujjóot gi ñuy sujjóot ci sourate ci sourate an-Najm ca jeexital ba gisoon nañ euh, maanaam ta'liq hadith mu'allaq bi sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te dinañ ko gisaat ci kanam wala book gisoon nañ ko tamit ci euh, jotaay bi weesu waaye ñu gis ci hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom la njëkkoon a indi gisoon nañ ci tamit baabu sujudil muslimina ma'al mushrikina wal mushrikin najasun laysa lahu wudu maanaam baabu sujudil muslimina ma'al mushrikin bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci sujud gi ñuy sujud maanaam gi jullit ñi di sujud ànd ak yi woy bokkaale yi mu daal di leeral ci mbir moomu ne li tax maanaam muy indi li tax mu indi ko mooy ne bu wal mushriku najasun laysa lahu wudu maanaam ne bu aji bokkaale moom ab ab ab ab ab ab sobe la boo xamante ne amul njàpp daal di indi mu hadis mu'allaq bu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne moom kaana yasjudu ala ghayri wudu da daan jàpp da daan sujjóot te daan na doon toon am jàpp ñu gis ci hadis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom mooy wax ci suuratu najm euh, te moom mooy bi waxoon ni gisoon nañ ko li ci gisoon nañ ko baabu gisoon nañ tamit baabu man qara'a as-sajdata wa lam yasjud buntu ki nga xamante ne moom mooy ki jàng saar maanaam foo xamante ne sujjóot am na ci te waaye sujjóotul mu daadi ci indi xadiis sayyidina Zayd ibn Saabit radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne maanaam eh, ci ñaar riwaaya yëpp muy wax ne moom ci boppam moo jàng mu ne qara'tu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wan najmi falam yasjud fiha jàng naa ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam suuratu najmi te sujjóotu ci léegi nag ñu war a tàmbalee ci baabu sajdati iza samaa'u inshaqqat baabu buntu sajdati sujoodug iza samaa'u inshaqqat muy saar bi nga xamante ne moom la ñu wax sooratul inshiqaq mu bokk ci yi nga xamante ne ñoom ñooy mufassal yi te li nga xamante ne moom la euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo wuute ci ndax mufassal yi am na ci li nga xamante ne moom mooy euh, sujoodul qur'aan ndax am na ci. te li nga xamante ne moom mooy lii gën a dëgër insha allahu taala moom mooy ne am na ci te lool mooy mazhabu jumhurul ulama ci fuqaha u shafi'iyyi ak ma ci fuqaha u hanafiyyi ak shafi'iyyi ak hanabila yi rahmatullahi alayhim naka noonu li nga xamante ne moom mooy saa ki sóor borom xam-xamu maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañoo wuute ci ndax foofu sujjóot am ñoom dañ ne noonu foofu sujjóot amu ci waaye li nga xam ne moom mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ñu saxal moom mooy lool te lool moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi indi buntu bi di ko leeral ne mu fassali ahaan kay am nañu sujjóot comme ni nga xamante ne lool la wax ne sooratu najmi leeraloon nañ ne am na sujjóot naka noonu sooratu inshiqaq fii daf koy leeral naka noonu sooratu iqra daf tamit am na sujjóot te loolu dinañ ci ñëw léegi insha allahu taala ci dalil bi tegtale ne saar boobu itam am na sujjóot <coughs> fi nga xamante ne nag foofu la sujjóot gi maanaam saar boobu di suratul inshiqaq muy iza samaa'u inshaqqat maanaam fii dañuy wax saaru suratu iza eh, iza comme ni ñu waxee suratul inshiqaq mooy juróom ñett fukkeelu saar bi ak ñeent ci alquran yoree ñaar fukki aaya ak juróom amma sujjóot bi fi nga xamante ne foofu la nekk moom mooy ñaar fukkeelu aaya bi ak benn mooy wa iza quri'a alayhimul qur'anu laa yasjudun maanaam ne ñoom bu ñuy jàng ci ñoom alquran daal duñu sujjóot maanaam yéefiir yi lay wax ñi nga xamante ne ëllëg yawmal qiyaamati seenu ah, seenu ngon ngonnal du neex loolu moom ñooñu lay wax mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaabi lay haddathana muslim te moom mooy al imam muslim ibn ibrahim al farahidi Euh, muy euh, sëriñu imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud muy bi sëriñu imam Abu Dawud bu mag boobu rahimahullah mu ne wa Mu'az ibn Fadala moom tamit mooy Abu Zayd Mu'az ibn Fadala az-Zahrani ñoom ñaar ñëpp waa Basra rahmatullahi alayhima mu ne qaala akhbarana Hisham te moom mooy ibn Sumbur ad-Dastawa'i muy Abu Bakr al-Basri ad-Dastawa'i ar-Rabi'i rahimahullahu ta'ala mu ne an euh, Yahya te moom mooy ibnu Salih maanaam abu abu Nasr abu Kathir Yahya ibn Abi Kathir te moom mooy Salih ibn Mutawakkil di at-Ta'i al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne an Abi Salama maanaam ñoon ko ñi ci kaw ñooñu waa Basra lañ an Abi Salama te moom mooy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab Murra maam nga xam ne mbokk yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam muy doom ci sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhum anhu moom mu bokk ci fuqaha as-sab'a ci benn ci wax ji ci juróom ñaareelu fuqaha as-sab'a yi kan la mu ne annahu qaala mu ne ra'aytu gis naa Abu Hurayra Aba Hurayra mooy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Mustafa ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu qaala maanaam moom mu ne ra'aytu gis naa ko moom sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu qara qara amuy jàng idha as-samaa'u shaqqat muy saar boobu nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf ci wax ne ay jamono ji nga xamante ne moom la asamaan si di xar maanaam mu nekk jam bis boobu nga xamante ne muy yawmal qiyaama nekk saar boo xamante ne saar bi yëpp day tegtale yawmal qiyaama ak xaalo nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk ak li nga xamante ne moom moo moo leen di dal borom bi subhaanahu wa taala juge ci di ci li nga xamante ne moom mooy alquraan ah, maanaam ak maanaam di giñ ci fa suba gi maanaam buy xar ak guddi gi maanaam bu lëndëmee ku kukku ak euh, weer wi nga xamante ne noonu lay euh, noonu lay toppee jant bi di ñëw maanaam muy giñ ne ñi doomu aadama yi nii lépp tegaloo we noonu asamaan si noonu tegaloo lépp di topp benn euh, falak nekk ci benn falak maanaam nekk ci benn galaxie boo xam ne ci lay tourner ak ak orbite yoo xamante ne yooyu la ñu amee benn bu ci nekk mu ne la tarkabunna tabaqan am tabaqin mu ne fa ma lahum la yu'minun maanaam ne yéen ñëpp dinañ leen jàllale maanaam ay étape par étape maanaam niveau ci beneen ngeen jàll ci beneen niveau loolu nag ay mbir la yoo xamante ne kom comme masalan euh, nit ki fi muy nekkee ci euh, euh, ci ci xam borom bi subhaanahu ak fi ko borom bi di génnewee génne ko naka noonu mu dugal ko ci alamul arwaax maanaam mu nekk ci alamul zarr tamit maanaam adduna boobu nga xamante ne ñëpp ci ndiggal maam aadama lañ nekk leen doon laaja alastu bi rabbikum ak ñu daal di jéggi niveau boobu daal di yegg ci fi nga xamante ne moom mooy biir yi euh, maanaam muy muy mu ñu jaar ci ndiggal maam yi maanaam di topp ndiggal maam yi ba yegg ci see ci biiru euh, ndey maanaam noonu tamit ñu daal di nekk ci adduna boobu nga xam ne foofu la ñu nekkee euh, ak ni ñuy génnee ak maanaam étape yooyu noonu ba buñ génnee ak dund adduna gii nii ak tamit dund adduna gi étape yu bari yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekkee ak noonu étape yooyu noonu maanaam ni muy nekkee liir jékki-jékki ñu naan gone gi jékki-jékki ñu naan yooyu noonu étape yooyu njagamaar bi ak yooyu ba yegg ci. fi ñuy waxee màggat gi maanaam loolu moom mooy ba pare génn adduna naka noonu tamit am na ñoo xamante ne yenn ci étape bi dañ leen koy dindil bu ko defee ñu daal di jàll ci beneen étape bi ci lu gaaw ko masalal liir bi nga xam ne day gane adduna rek génn adduna wala yu mel noonu noonu tamit ak naka noonu tamit euh, ñu dem ba yow ba euh, bàmmeel euh, bàmmeel maanaam barzax foofu noonu foofu tamit mu daal di jàll yawmal qiyaamati yawmal qiyaamati ñu jugi ci étape boobu tamit daal di ñëw ci ajjana wala sawara naka noonu la ñuy delluwaatee ci borom bi subhaanahu wa taala ci lu nu joyal loolu yëpp mu nekk ay étapes yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala noonu la ko waate ba pare daal ni fa maa lahum laa yu'minuun ana lat moom moo tere ba gëmuñu maanaam ba mu ne wa idhaa quri'a alayhimul qur'aanu laa yasjuduun te bu ñu jàngee ci ñoom alqur'aan de duñu sujjóot maanaam loolu daan gën ñëw ci sujjóot googu maanaam mooy ne ñoom alqur'aan gi dañu koy jàngee ci ñoom mais lu duñ ko sujjóotal mukk abadan di sujjóotal borom bi subhaanahu wa taala mu ne nag moom moom naa Abu Hurayra radiyallahu taala anhu mu ne fa sajada biha mu daal ci sujjóot nee na fa qultu ma ne ko yaa aba hurayra ey eh, yow abu hurayra sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu alam araka xanaa gisuma la tasjudu nga sujjóot maanaam mooy moom ci jëmmi boppam maanaam mooy eh, al imam abu salama moom xamutoon ni dañ koy sujjootal ndax lu tax parce que dafa gis ne waa Medina lu ci bëri duñ ko sujjootal maanaam loolu moom moo tax waaye wax ne waa Medina yëpp duñ ko sujjootal loolu du wér lu ndax moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu waa Madina la te mi ngi nii sujjóotal na ko loolu benn la <coughs> ñaareelu mbir <coughs> bi nga xamante ne tamit ngir ne Seydina euh, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma dafa am hadith boo xam ne imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala daf koo solo moom mu ne mu ne yenente bi sallallahu mu ne lam yasjudu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil musal fil mufassal mundu taxawwala ilal madina maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam sujjóotul benn yoon ci bu fassal yi maanaam mooy saar yi nga xam ne ñoo ko daal ci sooratu Qaaf ba ci suuf depuis que mu daal di dem Madina maanaam kon ñu bu daane xam ne kon asaar yi ba muy wàcc ca Makka yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan na ko sujootal loolu moom mooy li nga xamante ne moom moom loolu wax jooju di tekki loolu nag borom xam-xam yi rahmatullah loolu bokk na ci li gën a tax ñu wuute ci masala boobu waaye lii dëgëral ne maanaam loolu Seydina Abu Hurayra euh, ba hadith bi benn dafa defee wér loolu moom mooy bu njëkk bi dafa dayif la comme ni nga xam ne noonu la ko imam al-Bayhaqi ak imam at-Tahawi leera la rahmatullah alayhima ak ñeneen waaye ñaareel bi ci def moom mooy ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu gisiwul feneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul biir Madina maanaam ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon loolu day tegtale ci anam gu leer ci ne ni boobu même buñ jàppoon ne wér na dañuy gis ne eh, kon Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu dafa waxee lu dul moom li mu xamante al musbitu muqaddamun ala an-nafi ki nga xamante ne moom mooy saxal kooku la ñuy jiital ci kaw ki nga xamante ne moom mooy dàq ndax kii dafa saxal ci moom li mu gis ak li mu xam alors que kee moom dafa saxal ci li nga xamante ne mu gisu ko loolu rek la maanaam loolu moo tax mu dàq beneen bi ci def moom mooy ne euh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu euh, ci riwaaya bu nekk saxiix imaamu Muslim dafa ne gis nga yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne law qaala mu ne law lam ara budul woon li ma gis annabiya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yasjudu muy sujjoot maanaam fii fii iza sama in shaqqat wa fii wa iqra bismi rabbika ci riwaaya bi nekk sahih imam muslim daf ci yokk wa iqra bismi rabbika ak iqra bismi rabbika maanaam kon loolu tamit dalil la bu dëgër buy leeral ne foofu tamit dañ koy sujjoot te moom mooy fi mu naan was juddu waqtarib amma yi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne sujjóot yooyu sujjóotu tilaawa maan maanaam sujjóotu salaa la maanaam mooy lan moom mooy comme li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di wax sayyidatu Maryama naan ko yaa Maryama uqnuti li rabbiki ay warka'i ma'a raaki'iina maanaam mooy yow Maryama ah, euh, euh, euh, na nga taxawal taxaw temm ci sa kanamu borom subhaanahu wa taala te nga rokoo al ko te nga sujjo te nga sujjoodal ko te nga rokoo ànd ak way rokoo maanaam mooy ci sa julli gi loolu lay tekki waaye tekkiwul ne njàng alxuraan bi buñ ko jàngee ba yegg foofu dañuy war a julli comme comme ni nga xamante ne noonu lañ ci lañ lañ ci wax am na nag beneen sujjoot boo xam ne moom moo nekk ci sóoratu fii ci borom xam-xam yi wuute moom mooy bi nekk ci sóoratul xajj mooy ñaareelu sujjóot bi mooy yaa ayyuhal ladina amanu sujudu warka'u wa waf'alul xayra la'allakum tuflihun maanaam aaya boobu noonu ah, ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha umma xanafi yi ak ma ak Maliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne sujjóot amu fa amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp sujjóot ahankay na fa maanaam ngir wuute yi nga xam ne moom la ci hadith yi wuute ci rot ci mbir moomu waaye comme niñ ko waxe woon rek al musbitu muqaddamun ala nafi kii saxal da'iman moom la ñuy jiital ci ki nga xamante ne moom mooy kii dàq te loolu moom mooy amaan na li gën a dëgër beneen bi ci def moom mooy bi nekk ci sooratu nag bi comme niñ ko gise woon ci hadith Sayyidina Abu Abdullah ibn bi naka noonu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu nee na moom de mës na bind so sooratu maanaam di bind eh, sooratu najm Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko ko sax ba mu paree ba yegg ci sujjóot gi rek fañ war a sujjóote mu ne mu gis xalima gi ak daa gi daal di commencé ñoom seen bopp ñu sujjóot maanaam ak fi fi fi kii bi mun ne ñoom ñaar tamit ñu sujjóot moom ak yenente bi sallallahu alayhi maanaam kon yooyu yëpp tamit day tegtale ne sujjóot gi dafa nekk loo xamante ne te xadis bu la bu nekk ci musnad imam ahmad rahimahullahu taala euh, kon euh, xadis bi day tegtale mazhabu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullahi alayhim ci ne foofu dañ koy sujjóotal euh, xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala inna ko xadis numéro 766 ak 768 naka noonu euh, din indi na ko euh, xadis dina ko indiwaat xadis numéro mille soixante-dix-huit maanaam mooy fi muy jeexale imaam euh, Muslim indi na ko xadis numéro cinq cent soixante-dix-huit juróomi yoon imam Abu Dawud na ko xadis numéro 1407 ak mill imam an-Nasa imam an-Nasa'i moom indi na ko xadis numéro 961 962 963 965 966 967 ak 68 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1058 ak 1059 euh, imaamu Malik indi na ko xadis numéro 547 amma imam Ahmad lu bari la ko indi kon dañu gis ne xadis bi waa saabu ko mu sitte solo nañ ko moom def imam At-Tirmidhi rahimallahu al-jami' mu ne baabun bunte ngi man sajada ki nga xamante ne dafay sujjóodal li sujudil qaari ngir sujootu ki nga xam ne mooy aji jàng ji maanaam fii dafay junj li nga xamante ne mooy li xanafiye xanaabila rahmatullah alayhim di wax naan maanaam ak ku mel ne al imam ishaq ibn rahawayhi ak ñi mel ni ñoom ci waa ahlul hadith ñenn ci ñoom rahmatullah alayhim dañuy wax ne ki nga xamante ne moom mooy kii jàng bu sujootul maanaam yow doo sujoot maanaam loolu nag Ah, loolu lay junj fii maanaam di leeral maanaam masala boobu waaye ah, li nga xamante ne moom la li ëpp ci borom xam-xam yi ah, rahmatullahi alayhim di wax moom mooy jumhurul ulama muy fuqaha hanafi ak maliki ak shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne maanaam ajiwul maanaam du charte ci ki nga xamante ne moom mooy imam bi sujjóot ngir yow nga mën a sujjóot loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy ne bu fekkente ne ki nit ki dafa sujjóot maanaam maanaam euh, xanaa xanaa bi lay rahmatullah dafa bokk ci charte yi tamit moom mooy këlay ki maanaam kii jàng ba nga war a sujjóot daa war a fekk mu war a mën a nekk imaam ci yow maanaam ngir ne sujjóot ñoom ak Maliki sujjóot genn ak wàll la ci julli maanaam loolu moom moo waral loola maanaam ne ñoom ñoom maanaam sujjóot kese dañ koy tuddee julli maanaam kon loolu comme niñ ko gise woon bi ñu tollee ci euh, euh, kitaabu salaa ci bi ñuy définir lan mooy julli léegi nag fii nii li nga xamante ne amal mooy li gën a dëgër insha allahu taala moom mooy ne sujjóot googu ki nga xamante ne moo ki ko dégg ak ki koy ki koy jàng ak ki nga xamante ne rawatina ki koy déglu maanaam rawatina ki koy déglu kooku maanaam sujjóot gi day gën a feddali ko ci ñoom maanaam waaye ki nga xam ne daf koo dégg kese kooku sujjóot gi mën naa bañ a feddali ko ci moom comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala mu ne wa qaala ibn Mas'ud mooy na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu li Tamim ibn Hazlam moom euh, nga xam ne taabi'i la boo xamante ne fekk na jamono Seydina Abubakar ak Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhuma nga xamante ne tamit euh, solo na ci ku mel ni Seydina Abdullah ibn Mas'ud ak Seydina Abu Darda ak ñu mel ni ñoom radiyallahu ta'ala anil jami' euh, moom mu ne wa huwa ghulaamun fekk gone la mu ne moom maanaam ci taabi'i yu mag yi la bokk maanaam moom bi mu wax ak moom mu ne fa qara'a mu daal di jàng alayhi ci moom sajdatan ak maanaam saar boo xam ne dafa yegg ci place ba ñuy sujjóote maanaam ba muy yàgg yàgg foofu maanaam moom mooy euh, moom euh, Tamim ibn Hadlam euh, rahimahullah moom moo jàng ba yegg ci foofu ba mu ko defee nee na fa qaala maanaam sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ne ko usjud sujjóotal fa innaka naka yow kat imaamuna yaay suñu imaam fii haa ci sujjóot googu maanaam moom mooy sujjóotal bu ko defee maanaam comme yaay suñu imaam ndax yow yaa jàng yow nga sujjóot loolu li tegte tegtale moom mooy ne li nga xam ne moom mooy sunna moom mooy ne ki jàng moom moo war a njëkk a sujjóot après kii ñeneen ñi ci def nga xam ne dañ doon déglu ñooñu daal di doog a sujjóot maanaam wëlbatiku doog a rot sujjóot waaye maanaam ki nga xamante ne moom mooy jàng waruñu sujjóot ci lu ko jiitu maanaam loolu mooy sunna waaye loolu tegtalewul ne day wàcc ki nga xamante ne mooy di koy dégg comme niñ ko gisee woon ci wuute yi ci borom xam yi wuute woon ba ñuy tàmbale ci mbambastal ga ah wuute yi ci borom xam-xam yi wuute woon rahmatullah alam ci kiy dégg ak ki dégg kiy déglu am maanaam ak wuute yooyu nga xam ne ñoo am gisoon nañ ko ah, ah, walillahi alhamdu ah, wal minna mu ne qaala bil isnaad muttasil fa wal kitaab lay haddathana musaddad mu Abul Hasan al Basri ibn Musar ibn Musarbal mu ne qaala haddathana Yahya te moom mooy al imaam ibn Sa'id al Qattan Abu Sa'id al Basri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Ubaydullah te mooy maanaam kon ñi ci kaw ñoom ñooy waa Basra maanaam Ubaydullah bi mooy ibn Umar ibn Hakim ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al Ubaydullah ibn Umar al-Umari muy Abu Usman al-Madani maanaam muy waa madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam qaala haddathanii Naafi' mooy mawla sayyidinaa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumaa an ibn Umar sayyidinaa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne kaana nekkoon na nabi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqra'u daan jàng alaynaa ci ñun a suurata suura fiihaa boo xam ne nekk na a saar ba as-sajdatu sujood fa yasjudu maanaam bu ko defee moom mu sujood wa nasjudu hatta mbete maa yajidu dootul woon daj ahaduna kenn ci ñun mawdi'a euh, bërëbu euh, jabhatihi euh, jëwam maanaam mooy dañ daan tellement que nit ñi dañ daan bëri yéen ngi bi sallallahu alayhi wasallam dañu jàngal saar boo xamante ne sujjóot da ciy am bu yegsee ci place sujjóot bi day sujjóot moo tax mu li wax ne maanaam li mu wax fa yasjuda moom mu sujjóot wa nasjuda ñu nit ñu sujjóot maanaam mooy kon li muy tegtale mooy ne eh, imam bi moom moo war a jiitu ci sujjóot bi nga xam ne moom lay sujjóot te ki déglu moom daa war a sujjóot loolu tamit gisoon nañ ne borom xam-xam ne rahmatullah alayhim maanaam daanaka dëppoo nañ ci fi ñuy wuutee mooy ci kiy dégg comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon eh, te <coughs> ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u Maliki ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom ñoo jàpp ne kiy dégg maanaam ciy déggu moom sujjóot nekkut lu ñu yoonal ci moom comme li nga xam ne noonu la mel ci ki nga xamante ne moom mooy kii euh, ki nga xamante ne moom mooy ki di euh, euh, ja maanaam ki di ki di jàng wala kii di déglu hadith bi imam al-Bukhari hatta mbete maa yeji di doon woon dak ahaduna kenn ci woon mawdu a xa jabhatihi maanaam moom mooy doonul woon am fu muy sujjóote Ah, maanaam place bi nga xamante ne moom lay sujjoote maanaam moom foofu la mën a teg jëwam maanaam ngir nit ñi bëri giñ bëri loolu moo ko daan waral loolu danañ ci ñëw léegi ci istixaam bi maanaam bu ñuy rek rek loo ci sujjoot ak actes yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju insha allahu taala xadis bi kon imam al-Bukhari dina ko indi xadis numéro mille soixante-six ak mille soixante-dix-neuf imaamu Muslim dina ko xadis numéro cinq cent soixante-quinze ñaari yoon imam Abu Dawud dina ko xadis numéro mille quatre cent douze imam Ahmad ibn Hanbal dina ko xadis numéro quatre mille six cent soixante-neuf ak six mille deux cent quatre-vingt-cinq kon dañu gis ne waa xaabu kutubu sitta ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ci indi ñoom ñooy ñett ñi ñett indi wuñu ko imam al-Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoo ko indi imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' ne baabu izdihaamin naasi iza qara'a al imaamu sajda baabu buntu izdihaami rek rek loo nga xam ne moom lay rek rek loo an naasi nit ñi iza qara'a buy jàng al imaamu imaam as-sajda maanaam saar boo xamante ne dafa amee saaru sujjóot foofu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim li nga xamante ne moom euh, la ñu euh, yaxal mooy ne imaam bi moom day sujjóot maanaam ci biir julli imam bi maanaam buy jàng alquran day sujjóot ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom ñoo ci wute maanaam ñoom ñu ne ah déedéet imam bi nag du sujjóot maanaam bu fekkente ne dañuy eh, jàng alquran eh, bu fekkente ne jàng bi ci kaw la ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne dañuy maanaam sujjóot bi sunna la comme ni nga xamante ne bu dee Hanafi ñoom daf ni waajib la day war maanaam ci julli am amma li nga xamante ne moom mooy salaatu sirriya julli ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam li ñu ko xamee ne su jootal na ko ci jàng moom mooy julli yi nga xamante ne ci kaw la ñuy tari te sax suba rek la julli def noonu ak jee waaye amma yeneen julli yi julliwu defu ko noonu te loolu day tegtale ne li nga xamante ne kon moom mooy julli yi ñuy jàng ci kaw yooyu la su jot loolu benn la beneen bi ci def te léegi nag moom mooy su fekkee imam bi dafa jàng alquran ba war a sujjóot ci jamono joo xamante ne sujjóot war maanaam eh, ci jamono joo xamante ne dafay jàng ci suuf nekk imam maanaam imam bi bu fekkente ne moom kese la amul lënt-lënt maanaam bu dee moom kese la mun naa jàng ci suuf sujjóot daal di jógaat waaye bu dee du moom kese eh, mu nekk imam eh, wala boog mu nekk maamum kooku tamit du du du du du du du sujjóot loolu benn la ñaareel bi ci moom mooy Hmm? ñaareel bi ci def moom mooy su fekkente ne moom imam bi dafa jàng alquran waaye sujootul maanaam léegi dafa jàng ma bu sujootee ma'mum bi day sujoot léegi bu fekkente ne moom imam bi dafa jàng alquran te sujootul borom xam-xam yëpp rahmatullah alayhim ba mu def xanafi yi maanaam ñoom dëppoo nañ ci ne maanaam dañuy sujoot maanaam euh, du ñu sujoot maanaam day dëppoo nañ ci ne du ñu sujoot waaye xanafi yi rahmatullah dañ ne bu ko imam bi deful maanaam ngir ne dafa jàpp ne sujoot gi warul. bu boobaa bu ñu noppee julli gi ba pare moom maamum bi après lay sujjóot maanaam ngir topp aslu bi maanaam li nga xam ne mooy cosaanu mbir mi loolu moom mooy beneen masala bi beneen masala bi moom mooy su fekkente ne Euh, imaam bi dafa euh, sujjóot te rek rek loo am maanaam te loolu moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi buntu bi maanaam moom mooy ne su fekkente nit ñi dañuy rek rek loo bu boobaa mi nga xamante ne noonu la ñuy def ni imaam euh, ma maanaam fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim ñoom ak Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne kenn du sujjóot ci ndiggal kenn maanaam faaw dañuy ngay sujjóot ci place bi nga xamante ne moom mooy da ngay teg fi jë ci suuf loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy ràññeeku ci jamono jooju waaye maanaam te mooy lan te mooy comme li ñu imam az-Zuhri di wax rahimahullah maanaam mooy da ngay bàyyi ba nit ñi jóg boo amul place boo sujjóot nga ba ba nit ñi jóg buñ jógee yow nga dooga a profité nga sujjóot après nga fekkaat leen ci kaw maanaam noonu kon moom mooy li nga xamante ne moom la ñuy def mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaabi ilayhi haddathana Bishr ibn Adam te moom mooy Abu Abdullah ad-Darir al-Baghdadi moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la indi xadisam maanaam euh, ci sax maanaam fii rek la am xadis moom euh, muy Bishr ibn Adam Euh, kon euh, ñu ngi koy doog a gis te dootuñu ko gisati mu ne qaala haddathana Ali ibn Musir moom gisoon nañ ko Ali mooy Abul Hasan Ali ibn Musir al-Qurashi di waa Kufa euh, rahimahullahu ta'ala qaala mu ne qaala akhbarana Ubaydullah mooy ibn Umar al-Umari an Nafi' mooy mawla ibn Umar an ibn Umar mooy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala kaana nekkoon na am nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u doon jàng as-sajda te sujud wa nahnu te ñun indahu ña nga woon fa moom fa wetam fa yasjudu mu sujjóot wa nasjudu ñu sujjóot maahu ànd ak moom fa fa nazdahimu ñuy rek rek loo xattaa mbete maa yajidu dajub ahaduna kenn ci ñun li jabhatihi ngir jëwam mawde am bërëb boo xam ne yasjudu dina sujjóot alayhi ci kaw bërëb booba maanaam nga xamante ne nit ñi amatuñu woon benn place boo xamante ne mën nañ faa sujjóot maanaam léeg-léeg nga gis kenn ci amu amu woon mooy ne rek rek loo gi bëri nga xam ne moom la bëri waaye lii waxin la maanaam comme tey buñ naan euh, foofu day boo fa sànnee batt mu takk maanaam yooyu waxin woowu la rek waaye tegtalewul ne euh, ne kenn kenn kenn amul fu mu sujjóot maanaam li ngir ne sikk nekkul ci ne ñi ne kanam masalan ñooñu ñi sàppe bu njëkk ba daañu am fu ñu sujjóot ak ñeneen ak ñeneen waaye li mu bëgg a wax rek moom mooy ne dafa bari woon ba nga xamante ne kenn amul woon feneen fu muy sujjóotee lu dul place booba te atte yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju gis nañ ko léegi walillahi alhamdu wal minna xadis bi imam al-Bukhari gis nañ ko ne indoon na ko mille soixante benn yoon rek moo def ci mu indiwaat ko mooy mille soixante-dix-neuf wallahu a'lam mu ne baabu man raa anna allaha azza wa jalla lam yujibu sujud maanaam baabu buntu man ka nga xam ne raa gis na anna allaha naka buur yàlla azza wa jalla maa gën a tedd na lam yujibu waralul as-sujud as-sujud maanaam moom mooy euh, euh, ne lii day day day wax maanaam ne lii nag maanaam day day day dëgëral beneen mbir boo xamante ne euh, mooy mazhabu ñi nga xamante ne moom mooy jumhurul maanaam te moom mooy ne euh, sujjóot yi nga xamante ne moom la ñuy sujjóot foofu nekkul loo xamante ne dafa war maanaam lii benn bi maanaam am na buntu buñ jàngoo buñ gisoon ci suñ jotaay bi weeso mooy baabu man xara ak sajdata wala mu yasjud maanaam buntu ki nga xam ne dafa jàng euh, sajda maanaam fu ñuy war a sujjóotee te sujjóotul amma buntu bii nii moom mooy ki nga xamante ne dafa ni borom bi subhaanahu wa taala waralul nit ki sujjóot maanaam mooy su dee daa yam ci dégg ngir maanaam eh, hadith yi muy indi maanaam wala boog riwaayaat yi muy indi mooy wane ne li mu ci nam mooy ki nga xamante ne rek ci dégg gi maanaam eh, ñeneen ñi ngi sujjóot mais moom sujjóotut maanaam te loolu day dëgëral mazhabu ñan eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy Maliki ak Hanabila yi Hanabila yi ah? rahmatullah alayhim ak ak noonu ñi nga ci ci sujjóot ci dégg gi pas ki déglu mais ki dégg waaw voilà Maliki ak Hanabila rahmatullah alayhim voilà donte euh, dinañ am maanaam ñeneen ñi mën nañ ci àdduggaale voilà maanaam fii ci kii dégg la bëri daf ne man qara ak sajdata walam yasjud fii mu ne man raa anna Allah lam yujibu sujuda voilà mu ne waqiila wax nañ ne Imraan ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu ne ar-rajulu waajoo xam ne moom yasma'u dafa dégg as-sajdata sujud walam yajlis te toogul la xaaj ñeel ko qaala mu ne maanaam ñu ne ko waaw lan mooy attey waa ji nga xamante ne dafa dégg euh, ñuy jàng alquran ba sujjóot am maanaam nga gis ne kii dégg la pas kii déglu mais kii dégg la walam yajlis te toogut la xaañeel ko qaala mu ne ara ayta maa xoolal maanaam xoolal rek yow law qaada bu fekkonte ne dafa jekki la xaa xaañeel ko ka maanaam mu ne maanaam mu ne ko xoolal rek bu fekkonte ne dafa dafa dafa toog maanaam lan mooy atte bi imam al-Bukhari di leeral mbir moom daal di ka annahu dafa mel ni laa yujibu alayhi maanaam waralu ko ci moom maanaam euh, ne kon euh, kon loolu la moom mooy li nga xamante ne euh, moom lay moom lay wax foofu maam moom lay leer ne mu mel ni moom Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu dafa doon wax ne mu comme fii këri loolu waru ko maanaam da doon wax ni noonu du toog gi ak du toog pour sujjóot loolu waru ko maanaam masalan kii romb wala ki taxaw maanaam nekk ci yeneen soxlaam dégg ñuy jàng alxuraan ba sujjóot maanaam kooku wa toog sujjóot du ko du loo xamante ne lu ko war la maanaam loolu lay leeral fii mun a wa qaala Salman mooy sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu anhu mu ne maa li hadha gadawna maanaam ñun de euh, xëyuñu woon ngir lii maa Euh, daw na ñun daal euh, xëy ñu woon lii te lii hadith na boo xam ne maanaam ba i bële na la imam euh, abi shayba moom moo ko solo bii imam abdurrazzaq as-sanani moom moo ko solo maanaam maali haza gadaw naa maanaam mooy lan mooy ne dafa dégg dafa ñëw ci jàkka ji dégg kuy jàng ñuy jàng alquran après bi ñuy jàng alquran ba yàgg ñu daal di sujjóot kim àndal ne ko maay dañ duñu sujjóot mu ne ko maali haza gadaw naa maa nekkut maanaam maanaam maa xadaw naa maanaam da ngay dem ci beneen maa xadaw naa ñun xëyuñu li xaagaa ngir lii maanaam xëyuñu ñëw fii pour di di déglu alxuraan bi dafa am lu ñu doon dox rek maanaam kon jarut ñuy sujjóot kon bu loolu tamit day dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu Maliki ak Hanabila rahmatullahi alayhim mu ne wa qaala Usmaan sayyidina Usmaan ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu nee na innama li am ba des mooy as-sajdatu sujjóot ala man mi ngi war ci kaw ki nga xamante ne istama'aha moo koy déglu kii déglu kooku la sujjóot war ci moom am naa ki nga xamante ne dégluwul maanaam moom dafa romb rek dégg wala boog nekkoon ci ay yitteem ñuy teg alxuraan ci wet gi wala yu mel noonu dégluwu ko kooku noonu wala ñuy jàng alxuraan ci wet gi kooku sujjóot gi nekkul ci kaw waru ko maanaam bu boobaa li nga xamante ne tam moom la xanaf yi rahmatullahi alayhim di wax yëpp maanaam ñoom yi yëpp yi ñu ciy tontu moom mooy waru ko li muy tekk mooy waru ko ci saafi waaye faw da ko war a def maanaam ñoom yooyu yëpp yëpp loolu lañ koy tontoo mu ne wa qaala Zuhri imam az-Zuhri moom dafa wax rahimahullah mooy ne laa yasjudu du sujjóot illaa ludul an yakuna ci nit ki nekk koo xamante ne tooxeram ko alaab la maante gisoon nañ hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma bañ ca tollee ci wax ne euh, maanaam wuute yi ci borom ko xoy wuute ci ne wax ji tamit moom mooy waxu jumhur jumhur wala jamaahir ndax waa fuqaha mazahib euh, arba'a yépp ñoom li ñu wax moom mooy ne nit ki faaw mu am laab doog a mën a sujjóot maanaam euh, euh, te mu ne nag fa iza sajadta soo sujjootee wa anta te fekk yow fii xadarin yaa ngi te ci teewaay fastaqbil jublul al qiblata qibla bi waaw bu boobaa mooy ne lan mooy ne jublu qibla tamit dafa bokk ci charte yi maanaam mais loolu moom mooy su dee da ngaa nekk ci ku teew maanaam mooy ne kon jublu qibla def ci bokk comme ni mu bokkee ci charte julli amma su fekkente ne teewuloo Euh, wa fa in kunta boo nekkee raakiban di aji war maanaam mooy nga tukki fala alayka loolu du la war maanaam nga jublu xibla haytu kaana wajhuka foo mën a jublu fu seen xar jublu rek baax na haytu fépp foo xam ne kaana nekk na fa wajhuka sa xar kanam maanaam loolu li muy tekki mooy lan moom mooy ne ma nekkee di su ma su ma nekkee di tukki te loolu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko comme ni nga xam ne noonu la saxee mais daf doon day jàng alxuraan ba foofu daal di euh, du daal di jéng maanaam rek ngir wane ne sujjóot na maanaam daal di def jengal bopp bi te loolu noonu day dëgëral mazhabu jumhur bi wane ne du farata parce que julli farata kenn mënu koo defal noonu maanaam julli naafila rek lañ mën a nekk ci kaw waruwaay di junju maanaam loolu tamit day dëgëral ne li nga xamante ne moom mooy mazhabu euh, euh, jumhur moo gën a dëgër mazhabu xanafi yi ci ne maanaam mu muakkada lañ mën a wax wala boog sunna rek euh, wala mandub waaye kenn mënut a yegg ci degré yi wax ne li nga xamante ne mbir mi moom mooy waajib la wallahu aalam moom te beneen bi ci des kon moom mooy day wax ne ci charte yi moom mooy nit ki laab te bu boobaa bu demee ba laab gi deñ maanaam ba deñ ci maanaam ba nga xamante ne léegi comme bu dee xanafi yi nga xam ne dafa war ci ñoom ñoom bu demee ba laab bi de ba ba nga dem boo amee laab da ngay ñëwaat nga sujjóot te bu boobaa da ngay maanaam boo demee ba jàpp ji wala nga sangu farata ba pare da ngay dellu siwaat nga jàngaat aaye bi sujjóot am nga daal di sujjóot loolu mooy li gën mën ngaa sujjóot noonu waaye nga jàngaat aaye boobu daal di sujjóot ngir ne du la teggeeku ngir dafa war maanaam sujjóot gi ci boppam dafa nekk loo xam ne dafa war mu ne wa kaana Sa'ib ibn Yazid radiyallahu mu anhu moom gisoon nañ euh, nañ ko euh, mu ne laa yasjudu du mu ne du sujjóot li sujudil ci ngir sujjóotu ki nga xamante ne mooy ko sori maanaam nit ki ki nga xamante ne dafay dafa wala wala boog euh, day tekki al qaas mooy ki nga xam ne dafa sori waaye al day mën a tekki tam kii nettali maanaam mooy ki nga xamante ne day wax bay jublu ci ba ba def istidlaal kooku tamit kenn du sujootal kooka waaye li nga xamante ne moom mooy dëgëral na xaas bi ki sori lay gën a tekki li koy li koy dëgëral moom mooy li sujuud bi buñ ci tam teg ci kanam maanaam mooy ne kii sori maanaam mooy nga sori kenn dégg ko ci lu sori muy jàng alxuraan ba sujoot kooku def ko sujootal maanaam ngir dëgëral ne ki nga dégg muy jàng alxuraan kon kooku duñ ko sujootal muy dëgëral munul mazhabu Maliki ak Hanabila rahmatullahi alayhim mu ne qaala bil isnaadil muttasil fii awal kitaab ilayhi haddathana Ibrahim ibn Musa te moom mooy Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Yazid ibn Zazan at-Tamimi gis nañu rahimahullahu ta'ala mu ne qaala akhbarana Hisham ibn Yusuf te moom mooy Abu Abdurrahman as-San'ani al-Abnawi di qaadi boobu rahimahullahu ta'ala mu ne anna ibn Jurayj te moom mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj di waa Makka ah, eh, mu ne akhbarahum wala xabaare Euh, mu ne qaala mu ne axbarani xabarana Abu Bakr ibn Abi Mulayka di Abu Bakr ibn Ubaydullah ibn Abi Mulayka ah, al-Qurashi at-Tamimi rahimahullahu euh, ta'ala euh, moom imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala su bu solowee ci moom day solo ci moom mu am kum ko lëkkaleel dégg nga moom mu ne an Usman muy ibn Abdurrahman at-Taymi te moom mooy Usmaan ibn Abdurrahmaan ibn Usmaan ibn Ubaydullah al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala moom di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam imaam ad-Daaraqutni eh, dafa solo ci imaam al-Haakim mu ne laysa bil qawi waaye imaam Abu Haatim ar-Raazi moom nee na siqa la comme li nga xamante ne. moom la xaafis ibn Hajar wax rahimahullahu taala te loolu mooy lu ëpp ci borom xam-xam li nga xamante ne loolu lañ wax ci moom mooy ne siqala moo tax imaam al-Bukhari solo xadiis am ni mu ne an Rabi'ata ibn Abdullah ibn Hudayr euh, at-Taymi mooy Rabi'a ibn Abdullah ibn Hudayr al-Qurashi rahimahullahu taala moom euh, mu ngi génn juróom-benneelu at ginnaaw gadda euh, gaddaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mooy atum Hudaybiya mi ngi génn àdduna juróom-ñeent fukkeelu at ak ñett ginnaaw gaddaa yonent bi sallallahu mu ne qaala Abu Bakr moom mu ne moom mooy ibnu euh, Abi Mulayka mu ne wa kaana Rabi'a maanaam Rabi'a bi muy wax ni mu ne min xiyaarin naas ci ñi gën ci nit ñi la bokkoon ci tànneefu nit ñi la bokkoon mu ne amma muy nettali nag ci li nga xam ne Euh, maanaam kon qaala euh, Abubakar mu ne am amma xadara ci bi nettali ci li nga xamante ne teewe na ko Rabi'a bi maanaam mu Rabi'a ibn Abdullah ibn al-Hudayr al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala min Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala maanaam mu fekke ko ci Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu no qara'a mu ne jàng na yawmal jumu'ati bisub ajjuma alal minbar ci minbar bi bi suurati an-Nahl euh, ci suurati an-Nahl nee na hatta mbete iza jaa ba mu yegsee ci as-sajdatu fa ñuy sujjootee euh, mu ne nazala ca la wàcce fa sajada mu daal di sujjoot wa sajada naas nit ñi daal di sujjoot hatta mbete iza kaanat mu daal di nekkat al-jumu'atu al-jumu'a ba ba ca tegu qaraa mu jàng biha suuratu naxli ba tey hatta mbete iza jaa ba mu yegsee ci as-sajdatu sujjoot ga qaala mu ne yaa ayyuhan naas e eh, yéen nit ñi innamaa innaa naka ñun kat namru dañ dañuy romb bis sujuudi ci sujjoot gi maanaam fi ñuy jànge sujjóot fa man sajada képp koo xam ne sujjóot na faqat asaaba kooku nag daj na dëgg wa man lam yasjud képp koo xamante ne nag sujjóotul fala isma del bàkkaar alayhi di ko war maanaam lii day dëgëral ci ne maanaam sujjóot bi nekkul loo xamante ne lu war la maanaam li mu li mu doon mooy sunnatul muakkada wala sunna te wala boog sax man dub te loolu day dëgëral li nga xam ne moom la jumhurul ulama rahmatullah alayhim wax amma li nga xamante ne Euh, moom euh, lay tekki tamit euh, fii nii moom mooy dañ ciy jàngee ne def sunna mu loolu moom képp ku def sunna kooku faqat afaaba maanaam kooku moo jam dëgg képp nag koo xamante ne te moom mooy maanaam li gën ak li ñu gën ki def li moom moo jam dëgg ki nga xamante ne dafa def li ñu gën rek waaye nekkul lu bon kooku da am bàkkaar kefe waaye du am tiyaaba ca lam ca ñàkk a def daraja mu ne walam yasjud waaye sujjootu woon Umar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa zaada Naafi' an ibn Umar maanaam hadith bi nga xamante ne euh, maanaam moom mooy hadith bii nii dafa am sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu daf koo solo mooy ne Naafi' ba nga ko solowee daf cee teg ne inna allaha naka bur yàlla lam yafridu farataalul ak sujudu sujudi illaa an a ah, xanaa mu neex ñu maanaam kon maanaam mooy xanaa mu neex ñu rek ñu def ko maanaam illaa bi mu nekkoon istisna mun munqati'a maanaam muy ne kon xanaa maanaam bu ñu neexee daal lañ koy def ndax nekkut loo xamante ne lu euh, war la hadith bi imam al-Bukhari rek moo ko soloo ci ashaabu kutubu sitta imaamu Malik rek ko soloo tamit ci ginnaaw gi euh, ci ñooñ mooy cinq cent cinquante et la ko solo ci Muwatta mu ne baabu buntu man qara ki nga xamante ne dafay jàng as-sajdata sujjóot gi fi salaati ci julli fa sajada biha mu sujjóotal ko loolu masala boobu gisoon nañ ko léegi ci bi ñuy wax ci izdiham ci rek rek loogi ak ñi nga xamante ne ñoom maanaam loolu moom mooy acte yi nga xamante ne moom lañ ci wax te moom mooy sujjóot gi nga xamante ne kiy jàng alquran euh, ba mu def fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp dañ koy sujjóotal buñ ko jàngee ca kaw te u fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañ koo sib waxuñu ne sax duñ ko def dañ ne dañ koo sib ngir dañuy bañ awaami mbir mi jaxase leen waaye li nga xamante ne mooy li gën a dëgër ne dañ koy def ngir ne yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallama def na ko te loolu noonu moom moom la comme niñ koy gisee ci hadith bi ñuy ñëw mais yenente bi sallallahu wa sallam def na ko te Euh, loolu ñeneen ñi nekkoon nañ ci ginnaaw mu def ko comme ni nga xamante ne noonu la ko doon defee ci sóoratul euh, ci ci julli ajjuma ju jot maanaam euh, di samedi ki ajjuma ju jot fajar gi ci julli fajar gi mu ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab lay haddathana musaddad mu ne qaala gis nañ ko le qaala haddathana moo tamit moom mooy ibnu Sulaymaan ibnu Tarxaan at-Taymi mu Abu Muhammad mu ne no qaala sami'tu abi dégg nag muy Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi mu ne qaala haddathani euh, Bakr te moom mooy Abu Abdullah Bakr ibn Abdullah ibn Amr ibn Hilaal al-Muzani muy waa Basra rahimahullahu ta'ala mu ne euh, an abi Rafi'in te moom mooy euh, Nufay' moom Abu Rafi' moom Nufay' la tudd as-Sa'igh al-Madani uh, rahimahullahu ta'ala wàccoon uh, Basra uh, rahimahullahu ta'ala mu ne annahu qaala sallaytu julli na ma'a Abi Hurayra sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu maanaam di gis ne hadith bi imam al-Bukhari rahimahullah da ko jëlee ci imam Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ci eh, biñ ko njëkkee gis nii waaye fii mu daal ko inde solo ko ci ki nga xamante ne moom mooy Abu Rafi' maanaam kon fii muy ñaar mu ne julli naa sallaytu julli naa maa Abu Hurayra ànd ak sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala al julli gee nee na julli guddee gi nee na fa qara mu jàng iza samaa shaqqat maanaam saar boobu fa sajada mu daal di sujjóot maanaam boobu weesu fa ma lahum laa yu'minuun fa izaa quri'a alayhimul qur'aanu laa yasjuduun mu daal di sujjóot fa sajada nee na mu sujjóot fa qultu ma ko maa haadihi lii lu mu doon maanaam mooy kon ñoom moom am na ñu bari ci ñoom ni woon ne kooku dañ koy sujjóotal qaala sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu daan ne sajadtu sujjóot naa bi ci moom xalfa Abil Qaasim ci ginnaaw sayyidina Abul Qaasim sallallahu alayhi wa sallam te mooy Yonent bi sallallahu alayhi boobu mu ne falaa azaalu moo tax dañu ma asjudu di sujjóot fiihaa ci saar bi hatta meta alqaahu may daje jeg moom maanaam loolu day wane tamit sahaaba yi radiyallahu anhum li nga xam ne noonu la ñu taqoowee ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xam ne bu ñu gisee moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam doxalee nen wala defee nen ñoom dañuy taqoo jëf jooju ak doxal woowa ba keroog ñu dajeek moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla nañu yàlla may googu dëggu ci topp sunna yenente bi alayhi salaatu wassalaam euh, hadith bi Euh, gisoon nañ ko 766 768 ak 1074 fii mooy fi nga xam ne moom lañ ko mujjee gis ci Sahih bi walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu man lam yajid mawdi'an lis-sujudi ma'al imami min az-zihami maanaam baabu buntu man ki nga xam ne lam yajid dajut mawdi'an a bërëb lis-sujudi leen sujud ma'al imam ànd ak imam ma'a min az-zihami ngir ak raj raj loo maanaam dañu gis ne fii li nga xamante ne moom la fi leeral mooy ne su fekkente ne nit ki dafa am te gisoon nañ ko léegi maanaam amul fu mu teg jëwam ana nan lay def loolu gisoon nañ acte bi léegi mooy ne day day day day sujjóot fi nga xamante ne foofu la mën a sujjóot su fekkee amul fenn fu mu mën a teg jëbi li gën a wér insha allah taala moom mooy ne day bàyyi ba nit ñi jóg mu doog a sujjóot gën dem fekk ji loolu moom mooy li gën a dëgër insha allah taala ngir ne mënuñoo sujjóot ci lu saxul loolu moo tax wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab li haddathana sadaqata moom mooy sadaqata ibn al-Fadl muy Abu al-Fadl rahimahullahu ta'ala génnaat na 223 jamono ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk Marwazi bokk ci taabi'i taabi'i dekkoon saahibu sunna comme ni nga xam ne noonu la ko al-Imam Ibn Hibbaan wax rahimahullahu ta'ala moom gisoon nañ ko mu ne qaala akhbaranaa Yahya ibnu Sa'id te moom Abu Salih ibnu Sa'id ibnu Farrukh al-Qattan rahimahullahu ta'ala an Ubaydullah te moom mooy al-Umari an Nafi' gis nañ ko léegi an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumaa annahu qaala kaana nekkoon na nabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u doon jàng as-suurata suurata allatii bi nga xam ne fiihaa nekk na ci saar boobu as-sajdatu sujood fa yasjudu mu daal di sujood wa nasjudu ñu nit ñu sujood hatta mbete maa yajidu doon toon am ahaduna kenn ci makaanan bërëb li mawdi'i jabhatihi ngir bërëbu ngir place fi muy teg jëwam loolu kon bu boobaa maanaam moom fii tamit day tekkale ne rek rek loogu métti rek war tax ñu ne duñ si jot maanaam même bu rek rek loo amee maanaam ku nekk na nga fexe ba daal di su jot te loolu tamit du tax julli gi yàqu maanaam bu boobaa dañuy daal di su jot daal di wëlbatiku dem fekk ji imam bi loolu mooy li nga xam ne moom mooy li war xadis bi gisoon nañ ko mille soixante-quinze mille soixante-seize fii mooy place bi nga xam ne moom lañ ko mujjee gis maanaam ci saxeex bi ba saxeex bi daj fii moom mooy fi nga xam ne moom lañ ko mujjee gis imam al-Bukhari rahimahullahu taala tëjee ko ci euh, kitaab bi maanaam tëjee ko ngir wane ne sujjóot gi am na solo solo ba buñ dégg ñaan sunna la sunna mu akkada la nangam ba tax nga doo ko bàyyi mais xattaa bu rek rek loo def ko maanaam mu jeexale ko noonu ngir yëgal nit ñi maanaam solo bi nga xamante ne moom moo nekk ci euh, mbir moomu wallahu a'lam alxajar rahimahullahu taala nee na li nga xamante ne moom mooy abwaabu sujud yi maanaam lamboo nag ci fukki xadiis ak juróom euh, yoo xamante ne ñaari yi maanaam ay muallaq lañ ñaar rek ñoo ci muallaq li nga xamante ne moom moo ci yi ci baamu euh, ci ñoom te ak ci li weesu baamu ci moom mooy juróom ñeenti xadiis li nga xamante ne moom mooy xadiis yoo xamante ne fii rek lañ ñëw moom juróom benn lañ imaamu muslim rahimahullahu taala dëppoo na ci solo yëpp ba mu def xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma ci sooratu Saad na yent saa sam def maanaam bi mu naan Saad ci bokkul ci azaamu sujuud ah, ah, waaye walakin ra'aytu wa qad ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yasjudu biha muy waxee ci sooratu najmi xadis boobu tam imam al rek moo ko solo imam Muslim solowu ko ak bi ibn ah, Khattab bi muy wax naan dañ ñoo tànnaloo maanaam foofu ñaar ñett yooyu euh, yooyu la imam al-Bukhari solo te imam Muslim solowu leen am na ci yi nga xamante ne moom mooy waxu sahaaba yi radiyallahu anhum ak ñeneen ñu dul ñoom am na ci juróom ñaari asaar yoo xam ne ñoom ñoo ci am mu ne wallahu a'lamu bis-sawab yàlla mooy nga xamante ne moom moo xam li jub ci mbir mi euh, li nga xamante ne moom moo aju kon ci euh, buntu bii nga xamante ne moom mooy ci wàllu sujudul Qur'an li nga xamante ne moom lañ ci mën a gis moom mooy ne bu ñu xoolee lu ci ëpp borom bi subhaanahu wa daf ci wax maam ci jamono joo xam ne ak ci anam goo xamante ne day fekk mu wax ci yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, kii yu mag yi maanaam euh, borom bi subhaanahu wa taala di di di di di wax ci yi nga xamante ne moom mooy euh, kiimaan yi nga xamante ne ñoom yu mag yi soit daf koy wax avant wala boog mu wax ko après comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci suratul bi nga xamante ne moom la njëkk a ñëw ci sóoratul aaraaf bi nga xamante ne moom la njëkk a ñëw ci sóoratul aaraaf dangay gis dafay wax ci ne bu fekkente ne nit ki euh, euh, euh, fi mu naan innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsiruna wa ikhwanuhum yumiddunahum fil ghayyi thumma la yuqsiruna Euh, ba fi muy waxee naan wa idha quri'a al-qur'an waa koy wa idha quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wadhkur rabbaka fa fi nafsika wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khiifa wa duna al-jahri min al-qawli min al-qawli daa di wax bil ghuduwwi wal asali wala takun min al-ghafilin maanaam ne kon bu ñuy jàng al-qur'an na ngeen ko déglu xeraw la ko te ngeen nopp na na ngeen cellantu bu ko defee loolu dana leen may loolu moom mooy leen di may yërmande mu am yërmandeeg borom subhaanahu wa ta'aala mu ne ko nag na nga tudd sa borom subhaanahu wa ta'aala ci sa biir nga toroxlu maanaam te nga ragal ko te nga bañ di biiral maanaam mu bañ a nekk loo xam ne da ngay ci sa kaw ci sa kaddu ci kaw. te loolu noonu day dëgëral ne képp koo xamante ne dafa maanaam sujjóot gi ni ci borom bi nam dëgg dëgg ak xerawlu moom mooy nit ki intérioriser maanaam ci biiram maanaam maanaa yi nga xamante ne moom moo nekk ci alquran ba tax mu koy su muy sujjóotal borom bi subhaanahu wa taala moo tax mu teg ci ne euh, ma ba pare daan ne loolu borom bi subhaanahu wa taala dee ko defal yooyu yëpp suba ji ak ngoon gi suba gi ak ngoon gi nga gis ne daf koo lëkkale ak temps bi maanaam jamono ji ak jangu ji maanaam nga xamante ne moom mooy temps bi da koo lëkkale moom ba pare mu ne ko te bul bokk ci nga xam ne yéen a yëgadi ndax yëgadi moom mooy tax ba xol nit ki du mën a sujjóot te lii bu ñu xoolee aayee alquran yi di wax ci wàllu sujjóot daanaka yëpp wala li ci ëpp day delluwaat di leeral maanaa yi nga xamante ne moom mooy xool bi sujjóot gi muy sujjóot moo tax mu tekki ne innal ladina inda rabbika laa yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fa borom sa borom subhaanahu wa ta'ala ñoom day duñu réy réy lu mukk ci di ko jaamu maanaam nga xam ne fu ñu toll ñu ngi toroxlu di ko jaamu moom borom bi subhaanahu wa ta'ala wa yusabbihunahu ñu ngi koy sàbbaal ba pare mu ne wala hu yasjudun te ñu ngi koy euh, sujjootal euh, saa su nekk maanaam tey euh, bu ñu xoolee tamit yeneen partie yoo xamante ne borom subhaanahu wa taala daf ci wax ci affaire sujjoot mi ngi naan walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwwi wal asal maanaam borom bi subhaanahu wa taala buur yàlla moom la mboolem ñu nekk ci asamaan yi ak suuf yi di sujjoot di sujjootal maanaam ñu sopp ko wala ñu bañ ko te seen kër yi sax nga seen kër yi sax ci suba gi ak ngoon yi te déggoon ngeen ci aaya ba la sànq bil ghudu wal asal ci suba gi ak ngoon yi maanaam nga da ne dafa lëkkale mbir yi ci jamu jaww ji ak temps bi maanaam nga gis ne lëkkaloo gi mu lëkkaloo ak julli kusuuf bi maanaam mooy temps ak espace bi maanaam euh, jamono jo maanaam ni mu lëkkaloowee ak nit ki di ci war di gis kéemaanu borom subhaanahu wa naka noonu aaya alquraan yi tamit di tegtale li nga xamante ne moom moo aju ci kéemaanu borom bi subhaanahu eh, wa ta'ala naka noonu tamit bu ñu xoolee maanaam bu ñu xoolee yooyu yëpp da ngay gis ne eh, eh, maanaam yii yëpp da gis ne dafa tudd li nga xam ne moom mooy kii bi ba pare sujjóot gi ba pare doog a doog a tudd bi mu naan tamit feneen walillahi yasjudu maa fi samaawaati wal ard wa maa ard min daabbatin wal malaa'ikatu wa hum laa yastakbiruun yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa na maa yu'maruun maanaam mu ne buur yàlla subhaanahu wa taala moom lay sujjootal mboolem yi nekk ci asamaan yi ak suuf si naka noonu ci lépp luy dukkat ak malaaka yi te ñoom bu ñu réeréeru maanaam la gis ne sujjoot mooy continuer réeréeru sujjoot moom mooy taxawal ak jaamu yàlla jaamu yàlla boo xamante ne mooy toroxlu anam dayet toroxlu loolu moom mooy sujjoot moo tax mu ne ñoom de dañoo ragal borom bi fii te kaw te noot leen te ñoom dañuy def li mu leen digal maanaam kon sujjóot dañ ciy xamee ne li nga xam ne moom mooy sujjóot digg digg sujjóot mooy nit ki dem ba stabiliser loolu la ñuy wax sujjóotul qalbi maanaam nit ki xolam bu demee ba sujjóot ngir gis gi muy gis kéemaanu yàlla ci lu ne ak aaya alquraan ni muy saxee ci xolam ak ni nga xam ne noonu la maanaa yi di dundalee xolam loolu mooy waral xol bi sujjóot te xol boobu bu sujjóotee maanaam mooy ne day stabiliser wu ci jëf yu baax dootu wéyati te day jaamu yàlla saa su nekk di toroxlu ci kanamu boroomam subhaanahu wa ta'aala saa su nekk ba pare mboolem ndax xam nga xol day jàllarbiku ci diggante ay xaal ci diggante lu baax ak lu bon waaye bu xol bi demee ba sujjóot nag day stabiliser wu day taxaw dootul yëkkit dootul changer avis dootul yëngatooti di jóge ci lu baax la léeg dem ci lu bon loolu xol bi doot ko defati te loolu nag moom mooy euh, sujudul qalbi bu ñu xoolee loolu moom moo tax Euh, euh, mu naan ci beneen naan euh, ci tey bu ñu xoolee fi muy waxee moom borom bi subhaanahu wa taala ba tey ci suratul Maryam maanaam naan iza tulla alayhim ayaatuna bim naan iza xarru sujjadan wa bukiya maanaam ne bu ñu jàngee ci ñoom suñu aaya yi rek dañuy rot su jot ànd ak di jooy maanaam lool mooy wane nit ki ni mu toroxloo ci kanamu boromam subhaanahu wa taala mu ne Euh, euh, te naka noonu tamit suratul Isra ñooñu tamit loolu lay wax ci ñoom maanaam wa yaxirruuna lil azqaani yabkuuna wa yaziiduhum xushuu'a maanaam dañuy toroxlu wàcce seen seen seen seen seen seen seen sikkim yi wàcc rot daal di sujjóot waaye maanaam di jooy ngir lan ngir dañoo digg li nga xamante ne moom mooy aaya alquraan mooy ne euh, ñoom innal ladina utul ilma min qablihi idha tutla alayhim ayatun idha tutla alayhim yakhruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula maanaam li gis ni ñu njëkk ñi jox xam-xam noonu la ñuy def maanaam dañuy bu ñu déggee ay borom bi subhaanahu wa taala rek ñoom dañuy daal di rot su jootal borom bi subhaanahu wa taala maanaam jooy maanaam te loolu daf leen di yokk li nga xamante ne moom mooy euh, ak euh, ak toroxlu te loolu noonu soo ko toppee ci mboolem aay yi nga xamante ne moom la sujjóot yi wàcc comme par masalan borom subhaanahu wa ta'aala fi mu naan allazii xalaqa as-samaawaati gis nga wa tawakkal ala al-hayyi allazii laa yamuutu wa sabbih bihamdihi wa kafaa bi zunuubi ibaadihi xabiira daa ci teg ne allazii xalaqa as-samaawaati wal arda wa maa baynahumaa fii sittati ayyaamin summa stawaa ala al-arshi ar-rahmaanu fas'al bihi xabiira wa izaa qiila lahumu usjuduu lir-rahmaani qaaluu wa mar-rahmaan nasjudu lima ta'muruna wa zaadahum nufuura maanaam foofu nga gis ni foofu la ñuy la ñuy sujjóote maanaam nga gis ne dafay ne ñi nga xamante ne ah mu ne na nga wiiru na nga jël sa lépp nga jox ko ci kii dund ki nga xam ne du dee mukk al hayyul ladhi la te nga sabbal ko ci sant gi koy sant. maanaam nga gis ne kon bu ñu sujjootee li gën a yelloo mooy ñu sàbbal borom subhaanahu wa ta'aala foofu di ci sant ko moom muy doon wax naan subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi gisul lu ko ci gën te mu ne moom borom subhaanahu wa ta'aala doy na ko ci mu xam bàkkaaru jaamam yi maanaam kii dem bay sujjoot toroxlu ci borom subhaanahu wa ta'aala maanaam bàkkaar yooyu daf ciy génn da ciy day day tàqali ko moom. mooy kan mooy ki nga xamante ne wala boo kooku bu demee ba nekk ci bàkkaar itam lenn moo koy tax a nekk ci bàkkaar mooy lan mooy nangu gi muy nangu ne dogal la gu yàlla dogal ci kawam wala boog ëpp doole gi nga xam ne moom la koy ëpp doole waaye du mukk jug di tey di dem di ko defe ngir lan ngir xolam dafa taxaw temm ci li nga xamante ne moom mooy toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa taala moom borom subhaanahu wa taala mu daal di lëkkale loolu ak mbindi asamaan ak suuf mu ne alladi xalaqa samaawaati wal arda fii sittati ayyaamin summa stawaa alal arsh moom mi bind juróom-ñaari asamaan suuf si ci juróom-benn fan ba pare juróom-ñaari asamaan ak suuf si ci juróom-benn fan topp mu yemmoo ci kaw arsh mu ne ar-rahmaan fas'al bihi xabiira mooy ar-rahmaan ndax ci kaw tur ci tur boobu ci lay yemmoo ci kaw arsh kon nag laajal ku ku xama xama xam mooy yàlla maanaam moom mooy ku ko xam dëgg dëgg dëgg moo xam lépp waaye ñoom bu ñu leen nee nee nañu sujjóotal leen yàlla bi ar-rahmaan dañ naan waaw luy raxmaan luy yàlla ah moo tax ñu naan ndax dañ ñuy digal ñuy def loolu ndax ndax dañuy sujjóotal ci ki ñuy digal muy yàlla mu ne loola tax daf leen di yokk ak daw moo tax képp koo xamante ne nanguwul jaamu yàlla nanguwul nekk ci yoon bu baax wi nanguwul déglu li nga xam ne mooy alquran ni muy jànge nanguwul xool li nekk ci asamaan yi ak suuf si da gis kooku noonu daa iman day nekk koo xamante ne euh, kiiwam du du du du du toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala te xolam jamais mu mën sujjóot te boo seetloo lim ci teg dafa ne tabaarakallazii ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiihaa siraajan wa qamaran muniira gàcce ngàllaamaa buur yàlla bi nga xam ne gis nga moom ki nga xamante ne moo def ci asamaan fi euh, ay ay ay ay constellation moo ko fa def. ba pare maanaam mooy ay ay ay foo xam ne ay ay tabax lay doon ay miir lay doon muy buruj ji ba pare mu def ko ba pare mu def ci si rajan muy jant bi nga xam ne lampe la ba pare wa qamaran muniran ak weer wi nga xamante ne day leeralaat lii mi foofu <clears throat> mooy xam nga foofu ni mooy ni asamaan si amee ay biddiw yu màgg ni mu amee ay constellation noonu la suuf si amee ñu mel ñu mel noonu moo tax juste après moom mu teg ci ne wa walladhi ja'ala al-layla wan-nahara xilfatan man araada an yadhakkara aw araada shukura moom buur yàlla mooy ka xamante ne moom moo defal guddi gi ak bëccëg gi yëpp ñu def leen ñu nekk luy awonte maanaam kon jant bi ak weer ñuy awonte ci salaatul kusuf bu ñu fàttali ko doon nañ gis réalité yente bi salaatam ci yooyu yëpp ba pare mu daal di mais moom borom subhaanahu wa ta'ala mu ne lii yëpp dama ko def pour ki nga xam ne mooy bëgg di fàttali ko ak ki nga xam ne dafa bëgg di sant yàlla xolam yëpp di delluwaat ci yàlla ndax su jootu xol dëgg bala moo mat nit ki xolam di tudd yàlla en permanence xol bi di tudd yàlla en permanence mais aussi xol bi di gërëm yàlla di sant yàlla en permanence loolu moom mooy dalil bi gën a wane ne nit ki xolam su jot na après lu ci teg wa ibadur rahman maanaam mooy jaamu yàlla yi maanaam comme ni biddiw yi amee asamaan si ni mu amee ay biddiw ni mu amee ay jant ni mu amee weere noonu la suuf si amee ñu mel noonu te ñooy ibaadu rahmaan allazina yamshuna ala al-ardi ba aaya jeex maanaam bu ñu toppee yooyu noonu nga xool ko alxuraan saa yu tudd loolu day gis day tudd façon sujjóot gi maanaam ak li nga xamante ne moom moo ci nekk jaamu yàlla gi nga xamante ne moom lañ ci nekk ak yu mel noonu même boo xoolee ci sourate Naml bi muy def daf daf sujjóot gi dafa daf fi mu ko jeexale mooy allahu la ilaha illallah rabbul arshil azim yàlla moom mooy buur bi nga xam ne amul kenn ku yelloo ñu jàmm ku ko dul moom te moom mooy borom arsh bi mag maanaam ñu gis ne kon sujjóot boobu euh, borom subhaanahu wa ta'ala suy wax tout le temps naan bu ñu leen jàngee wa iza quri'a alayhimul qur'an la bu ñu jàng ci ñoom alquran duñ sujjóot ba pare bu ñu xoolee bi borom subhaanahu wa ta'aala waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam iqra jàngal maanaam nga jël xam-xam yëpp nga dajale ko maanaam yëpp di la delloo bismi rabbika ci sa tuur borom nga def ko lépp ngay delloo ci yàlla moom borom subhaanahu wa ta'aala maanaam ci yëpp benn mooy mooy mooy mooy mooy mooy amru bi am maanaam mooy impératif bi mooy nga suubu yoonu xam-xam waaye yoonu xam-xam boobu wasjud waqtarib la ko jeexal foofu moom muy la la amee amaat beneen impératif ordre wasjud wax na nga sujjóotal sa borom te nga toroxlu nga sàkk ko jegeñ la maanaam moom mooy kon jegeñ yàlla balaa nga koo mën a def dëgg dëgg ñii ak mooy ahlul qurba ñi nga xam ne ñoo jege yàlla mooy ñi nga xam ne seen xol sujjóot la te sujjóot googu waxoon nañ la ne la miim bi nga xam maanaam ci julli moom mooy miim bi nga xam ne mooy miimul maarifa ci la nit ki di tibbee xam-xamu yàlla yi xam-xam yi yi koy yi koy jiit ji nga xamante ne ci lay tibbee xam-xam yi muy jokkoo ci borom bi subhaanahu wa taala waaye mooy miimul muraqaba maanaam bi muy yëgee borom baa ngi fuglu tiim ko di ko surveiller saa su ne mais mooy miim bi nga xamante ne tamit mooy miim murafaqatan nabi sallallahu alayhi wasallam maanaam bi muy dëkkaal ak bi sallallahu alayhi moo tax saxaaba bi radiyallahu anhu bi ko yéen sallallahu alayhi wasallam ni ko loo bëgg def ni ko murafaqataka fil janna dëkk maanaam mu maanaam mu dëkkaale ak yow àjjana te yeneen bi sallallahu alayhi ku nar dëkk ak moom àjjana bëriwaan na loo xam te ne da ngay nekk ak moom fii saxoo ak moom takkoo ak moom doo takkali ko ak moom sallallahu alayhi wasallam lu tax parce xaqiiqa bi moom mooy sax foofu xaqiiqa bu sax dëgg mooy li nga xam ne du soppeeku. nit ku takkook yenente bi nag sallallahu moo tax mu ko a'inni ala kasrati sujud dimbali ma ci sa sujud yu bari maam nga gis ne xol bi loolu nag nit ki du ne tout le temps day sujud di sujud di sujud di julli di julli loolu day am mais yegg fi nga xam ne moom la alladhina hum fii ala salatihim da'imuna ñi ne seen seen yi dañ ciy sax c'est en permanence ñu ngi ci julli mooy ki nga xamante ne xolam dem na ba sujud nga gis ne rukuu bi tamit dañ koy wax sujjóot comme niñ ko gisee ci sóotu Saad nga xamante ne moo tax sax Hanafi yi loolu euh, rahmatullahi alayhim dañuy wax ne nit ki buy kàbbar ba war a rukuu maanaam bu bu dee dafa jàng alquran ci biir sujjóot bi mën na ci yéene waale rukuu bi maanaam mën naa kàbbar yéene waale ci rukuu bi bu doon te jumhur dañoo bañ loolu lu tax ne na parce que rukuu bi mën na taxaw taxawaayu sujjóot bi majaazan te loolu li koy tegtale moom mooy aaya bi nekk ci sourate Saad comme ni ñu ko gisi woon waaye loolu yëpp day nay won ne yee maanaam nit ki bala moo yegg ci yàlla dëgg moom mooy d'ailleurs tarbiya yi ñuy dégg yëpp day wër-wërloo ci sujjóot boobu xool bi di sujjóot te sujjóot boobu dañ koy sujjóotal ko ngir alxuraan waaye dañ koy dem ngir gërëm yàlla ak sant yàlla ci ay xéewal yu ñu defal maanaam nit ki yëg ne yàlla defal na ko xéewal rek mu rot sujjóot mu gis ni am na kéemtaan gu rëy gu mu gis rek mu daal di rot sujjóot waaye mu dégg alquran mu daal di rot sujjóot place yi nga xam ne ñooy place yu sujjóot yi nag daf ciy gën a dale ko te mooy place yi nga xam ne ci lañ yoonal ko ci sujjóot waaye boo xoolee place yooyu yëpp dalay lay tekkal da ngay gis maanaam dañ ci am yuñ ci jukki ngir ngi gis ni liñ ci namm maanaam du rek le fait que ñu ngi jàng alquran nit ki sujjóot na loolu du objectif final bi mais loolu daf laa war a yóbbu ba nga xamante ne maanaam yow alxuraan ci boppam da koy dund ci sa jëmm waaye sa xol si jot daa iman ngir ne mi ngi dégg aaya yàlla yu saa su ne ci sa jëf yi ngay jëf ci sa wax yi ngay wax ci sa doxal yi ngay doxal loolu mooy li nga xamante ne moom mooy intérêt bu mujj bi ci sujjóot gi ñuy sujjóot moom sujjóotal Alxuraan